baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa awxaynaa ila muusa an asri bicibaadi innakum muttabacuun ñu ñëw ci juróom fukkeelu laaya bi ak ñaar kon ci jataay bi weesu gisoon nañu firawna li nga xam ne loolu la tëkkoo woon jabarkatam yoo yële ba gaay ne ko moo firawna laa dayra laa leen wax laa wax nii mooy ne garaawul defal lu la neex amul benn lor ñun de façon ci suñu waroom lañ jël lañu jëm boo ñu faatee ñun daal li nga xam ne moom la ñuy yaakaar mooy borom bi daal di ñuy jéggal suñu bàkkaar yiñ jot a def ak bokkaale gi ñu ko def ak njibar gi nga xam ne ci lañ ne woon ba pare nag di ñaan mu boole ñuy ankun naa awwalal mu'minin di am njortu bool mu boole ñi ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ndax lool dafa am solo mooy njëkk a gëm nit ku baax ab yonent alayhi salaatu wassalaam ñooñu kenn du leen raw te ñoom la alquran doon wax wassaabiquuna saabiquun ca suuratul waaqi'a nañu jiitu gaa yoo yële jiitu ci yiiw ak lépp ulaa'ika al muqarrabuun ñooy ñi nga xam ne ñoom lañu gën jegeel boroom bi tabaaraka wa ta'aala léegi fii nag suñu boroom duggul ci après Firawna nan la leen def waaye li mu wax noonu loolu la def léegi nag mu ngi dellu muy wax nag ñi mooy fii dafa xaw a tënk nettali bi mu ne fa arsala wa awxaynaa ñu daal di wax yu nag ilaa Muusa mooy lu bari jaar na fi mooy nettali bi suñu boroom da koo xaw a tënk azza wa jalla mu ne waaw xay naa ñu daal di wax yu ilaa Muusa ci seydinaa Muusa alayhi salaam an asri bi ibaadi ne ko doxal ak guddi génnal ci guddi gi nga ànd ak sama jaam yi waa banu Israil na nga xam ne ba mu ñëwee ñoom la waxoon na ne sama boroom bokk na ci li mu ma digal an arsil ma'iya bani Israil nga daal di yónni mu ànd ak man ki nga xamante ne ñooy doomu israil yi maana an arsil maana bani israil léegi nag suñu boroom ne ko àndal ak ñoom ci guddi nag mooy dox leen guddi ndax lan ngir seen plan yi na bañ koo yëg innakum dëgg-dëgg te nag yëg leen ne naa mooy ñoom dinañ leen topp de ndax dinañu leen yëg après waaye dinañ leen yëg ne génn génn waaye bu ñu leen di yëg da borom bi daa bëgg fekk ñoom ñu fekk ne daal dinañ daw lu sori ngir mën a rëcc Firawna léegi nag bi mu ko yëgalee noon mooy àndal ak ñoom nga dox ci guddi gi ngir dem fa nga xam ne mooy al Quds mooy génn Égypte gi ñu leen def ay jaam léegi nag dinañ leen topp mu yëgal ko lool fa arsala ca saase ba Firawna yëgee ne Seydina Muusaa mi kat ak Seydina Haarun alayhim assalaatu wassalaam ñu ngay dox di ànd ak waa banu Israil ñii nga xam ne seen liggéeyu réew mi yépp ñoo ko yoroon ñoom lañ doon jaam loo def leen jaam ñu leen di liggéeyal di leen lakkali mburu ko defari pont di leen defal tabaxal te duñ fay dara ñooñu bo moom mu génn leen nara dem ak ñoom Firawna yëg ko nag ba mu ko yëgee mu daal di yëgle daal di yónnee Firawna fil nii ca gox ya yi nga xamante ne nii ñooy dëkk yu mag ya nga xam ne ñoom ñoo composé Égypte haashiri yi na gaa yi nañ leen gaaw dajale nu mu gën a garaaw nu mu gën a gaawe nañ dajale soldats yi soldats yi nekk ci garnison yi bu doon tey dañ naan ci garnison yi ak camps yi fépp fañ fa nekk ci gox yu mag yi mooy nañ gaaw agsi dajaleel ma leen ko ba pare ne gaa yi nag inna haawulaa yi gis nga gaa yële mooy Muusaa ak gaa yim àndal ñoo ñële la shirzimatun ab mbooloo as mbooloo su loo xam lañ la qaliluuna bu ndaw ñii duñu dara waaye nañ leen dem lijjanti leen wa innahum te dëgg-dëgg ñoom lanaa ñun de la na merloo nañ ñu nag ñun Firawna mooy ñoom nii daal dañu nañuy fer merloo ba ni nga xamante ni nii mooy ne mooy merloo nañ ñu ba nag génn mooy ci génn gi ñu génn saa ñu am suñu ndigal loolu de teg nañ ñu ci ner wa innaa te ñun soldat yi yéen sama soldat yi ak man seen seen seen borom di naa la jami'un waat naa ne ñun ñépp haadiruna ñu ngi ci en garde jël nañu suñu matuwaay mooy ne ñépp garnison yu soldats yépp nañu waajal lépp lu mu jar lu ko lu mu laaj rek ngir bu ngir indiwaat leen ci dëkk bi nañu pare ngir loolu daal di koy def de fa axrajnaahum suñu boroom ne ci kaw noonu nag ci laa leen génnee min jannaatin ci ay aljana mooy ay tool yoo xam ne yu naat lañu muy fo Égypte foofu nga xam ne dafa naatoon bari ay ay ay feetu ay xeetu meññeef ndax niil bi nga xam ne moo fa doon jaar wa uyun génn leen tamit ci seen sew ndeya muy niil bi ak ay ay ay ay ay ramification muy muy muy dex gu rëy googu nga xam ne jóge ca biir Afrique ñëw ba dugg Afrique centrale jaar niil dool di dem ba Méditerranée ci ndox ma nga xam ne dafa naatal fépp fu mu jaar ba pare am yoo xam ne ay ay ay ay sew nde yu mu créé yu bari mu ne ma génn leen ci seen xéewal yoo yële wa kunuzin waaye génn leen ci seen trésor yi ñu am nga xam ne buurub Égypte mooy dafa bari woon ay ay ay ay ay ay ay ay ndencitéef ay trésor wa maqaamin karim ma génn leen ci seen taxawaay seen bërëb yi nga xam ne yu tedd ya seen seen ngàngu naayu Firawna ga seen seen seen kër yu rafet ya waaye seen fa ñuy doxalee Égypte muy tey assa liñ naan ay assemblée mooy daal fi pouvoir bi nekk nee na yooyu yëpp ma daal di leen fay génne mu ne kadaalika na ko noonee wa awrasnaaha suuf soo ba ma leen fa génnee moom Firawna ki gaayam ña gën a yées ci ñoom soldaaram ya ma daal di koy donnale bani Israil muy waa banu Israil di doomu Israil seen ginnaaw alayhi salaatu wassalaam fa atba'uhum mushriqin si Firawna nag bi mu xëyee gis gaa yi ci la woolu nu mu gën gaawe nañ ko woowal na garnison yi ci yoon yépp mooy camp yëpp nañu ñëw na militaires yi gaaw ñëw fa at atba'uhum bu wax gaay bi ñëwee daal ci la leen waxal loolu ne ñi as mbooloo su ndaw lañ soo xam ne merloo nañ ñu te nag dinañ jël matuwaay yëpp nekk suñu garde ngir faagaagal leen war la indiwaat leen delloowaat leen fii fa at atba'uhum ñu topp leen yi mushriqiina ba nga xam ne ci la jant bi génn moom ca la génn nag mooy mu commencé di leer waaye fa at atba'uhum ñu topp leen mushriqiina jël fi nga xamante ni mooy côté sow mooy côté penku walla jël côté penku fi nga xam ne ñoom fa lu ñu jaaroon léegi nag mu ne falamma taraat il falamma tara al jamaan Firawna kon topp na gaay ak soldat yi de falamma taraa bi nga xamante ni nii ci lay séenante aljamaani ñaari mbooloo yi muy mbooloom Firawna mi nga xam ne dab nañu ndax rëpptal nañu ak seen char yi ñu yor seen fas yeeg seen gawar yeeg seen kii armée bi fees tel firaw na jiitu leen ñu daal di agsi nag bi ñu séenee gis mbooloo mi gis gaaya nele ñu ne ñële dañooy gaay yi doon rëcc rëccu la waa banu Israël ak Muusaa mi leen di génneeg Haarun tey ñu am problème de alayhim assalaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ñaari mbooloo yi nag giséenante xaala ma wax asxaabu Muusaa waa kër Seydina Muusa ñamu àndal alayhi salaatu wassalaam ne inna la mudrakun ne ey wooy problème dina am de ñun de dinañu dab hooy Firawna dinañu jàppaat de yóbbuwaat ñu defaat ñu ay jaam comme ni ñu fi nekk ay siècle siècle di dund ci lii de qaala Seydina Muusa alayhi salaam ne leen kallaa mukk Firawna junu laal de lu ngeen di wax nii Firawna duñu dab même bu dee ne mooy ñoo génn ca lëndëm ga lañ génnoon ñoom ñu ñëw génn bëccëg ci ci ci bi bi yoor yoor gi bi jant biy génn ba pare ñu ñëw dab ñu waaye loolu taxul ñoom duñ ñu dab de inna ndax man maa ndax li am ba des mooy ànd naak man rab rabbi sama borom sa yahdiin te dina ma wan yoon wi nga xam ne ci laay jaar ba Firawna du ñu laal tey de bu dee mu gënale du ñu séen ak mbooloom fa naa mu ne suñu borom ne ci noonu laa wax yoo ilaa Muusaa ci Seydina Muusaa ibni Imraan alayhi salaatu wa ne ko bahra fekk jege nañu géej gi muy géej woogale di géej mer rouge di géej googale nga xam ne moo nekk entre Égypte ak euh, euh, Moyen-Orient suñu boroom ne ko fa adrib dóoral anidrib ne ko dóoral bi asaka loolu lañ ko wax yu yat yi nga yor te moom la tegoon mu nekkoon jaan mu ne ko dóoral albaxra dóor ci géej gi mu dóor ko ci fan falaxa ba mu ko dóoree rek mbir mi daal di nekk loo xam ne mu nekk ay yoon kay daal di ubbeeku mbir mi daal fa kullu fa kaana mu nekk kullu firqin mbooloo mi ne ci mbooloo mi nga xam ne moom la àndaloon bul fàtte ne waa kër Seydina Muusa muy waa banu Israil yi dañoo composé wu ci juróom ñaari ñoo fukk ak ñaari tribu yoo xamante ni ay waaso moom lañ naan al asbat léegi nag mu nekk juróom fukk ak ñaar ci ay ci ay ci ay ci yoon yoo xamante ne ay pàcc la géej gi def que fa kaana kullu firqin bu ci nekk nag ci pàcc yooyu nga xam ne ku nekk rek da ngay jaar fa nga xam ne yow waaso wa nga bokk mooy seenu yoon da ngeen koy xam fa kaana mu ne fa kaana kullu firqin kat tawdi fa kaana kullu firqin bàcc bu nekk nekk kat taw di mel ni montagne boo bëlee al al al azim bu màgg boo bëlee mooy ne noonu la def figé wu daal di wow koŋ léegi mu nekk mel ni montagne bu rëy boo bële nga xam ne nit ñi dañuy mën a am ay yoon yoo xam ne nit ñi ca lañuy jaar nit ñi man cee jaar noonu la géej gi mel nekk loo xam ne mooy ndox mi moo mujj wow koŋ ñu mel ne ay montagne ñoom ñu mën a jàll nag bi ñu jàllee wa azlaf naa suñu boroom ne nag ñoom ñu jàll wa azlaf naa ma jege sil nag samma foo fële al aaxariina mooy ña mujj mooy Firawna may ñëw suñu boroom def waa kër Seydina Muusa alayhi salaam romb na nag suñu borom nag mu gis gaa jàll ci géej gi mu jàpp ne mo kii yi ñuy def man man naa ko de léegi suñu boroom nee na ma daal di leen jegesil wa an jay naa ma daal di muccal Muusa Seydina Muusa alayhi salaam wa man maahu ak ñi àndoon ak moom ajma'iina mbooleem seen radiyallahu anhum summa gannaaw ga ba ñu jàllee nag ba géej gi jàll ba ñu jàll léegi nag na nag daal di dugg si nag ak si moom it di jàll ci kaw bi muy jàll mu foog ne moo ci ne suñu boroom bàyyi leen bañ ne ca biir géej ga summa gannaaw ga aghraqnaa ñu di labal mujjee dugg muy Firawna ki ay ay ñoñam inna fii daalika noon la ñu faate na noonu la ko borom bi alagee mu ne inna fii daalika nekk na ci loolee ci nettali bii nii nga xam ne mooy jabaabira yi dictateurs yi xam ne ñooy féttirlu ci kaw suuf ci àtte yàlla yi nii la ñuy mujjee foo jaar borom bi dina leen mbugal fii ci àddina wala da tamit dina jokkale mbugalu àddina bii nii ak alaaxira na fii daalika nekk na ci loolee la aayatan màndarga buy wan kattan sañ-sañ man-manu borom bi tabaraka wa taala wa maa kaanata nekkul woon aksaruhum li ëpp ëpp ci waa Firawna ña ña suñu borom ña yonent yàlla Muusaa doon woo li ëpp ci loom mu'miniina nekk ñoon way ngëm yàlla de ñu néew ñoo ci gëmoon comme ay mu'minu aali Firawna boo bële ka gëmoon te bokkoon ca waa kër Firawna radiyallahu anhu suñu boroom ne wa inna rabbaka te dëgg dëgg sa borom la huwa moom al-aziizu mooy ki noot ci nguuram al-aziizu mooy ki am sañ-sañu dal di mbugal képp koo xam ne da ko weddi kon Firawna ki ñoñoom ñii de